a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'd fayaquulu al-imaamul haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyadu salihin min kalaami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi lbaabi saani wa samaaniin ba'da al-mi'atayn wa 'an Abi 'Aliyyin Suwayd ibn Muqarrin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala laqad ra'aytunii saabi'a sab'atin min banii Muqarrin maa lanaa xaadimun illaa waahidatun latamahaa asgharunaa fa amaranaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an na'tiqaha rawaahu muslim rahimahullah wa fi riwaaya saabi'a ixwatin li kon al-imaamu al-xaafidu an-nawawi rahimahullah ta'aala rahmatan waasi'a mu ñëw ak ñun ci euh, li nga xam ne mooy chapitre bi ñëwoon hmm? euh, chapitre bi ñu yemoon muy chapitre deux cent quatre-vingt-deux waaw akbar jafaay bi ñu doon wax ci baabu nahyi an ta'dibi al-'abdi wad-daabba wal-mar'ati wal-waladi bi ghayri sababin shar'iyyin aw zaa'idin ala qadri al adab walillahi alhamdu wal minna eh, jeexaloon nañ xadis bi mujj woon gis moo doon xadis mille six cent deux mu ne woon waan anasin radiyallahu anhu annahu qaal naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an tusbara al-bahaa'im walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu ba léegi ci kitaab al umuur al manhi anhaa ci suñu téere bi di wax fii di nga xam dañ koo aaya dañ koo xaraamal mu ne wa abi aliyin mu ne mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne abu ali moo doon dàkkantalam waaye turam moo doon suwayd ibnu muqarrin di suwayd di doomu ki nga mooy muqarrin annahu qaala nee na nee na ñi nag ñooy Abu Ali mais euh, moom en tout cas kii bi nga xam ne moom laa yor ci euh, këyit gi an Abu Ali lañ def waaye naka noon bu këyit bi waaye euh, dinañ ñëw après lu tax ma may may may wax li léegi insha allah nañ continuer d'abord mu ne Suwaydin Suwayd ibn Muqarrin Suwayd doom Muqarrin radiyallahu yal na borom bi kontaan ci moom saxaaba la woon radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na laqad ra'aytuni mooy gis naa sama bopp mooy dañ naa ma nekkoon sabi'a sab'a nekkoon septième yi waaw mooy juróom ñaar lañ woon min bani Muqarrin ci sama mbokk yi di doomi Muqarrin yi maalanaa comme ñu ne doomi ngoy yi rek wala yooyu Muqarrin moo doon bàyyi gis nga Suwayd way Muqarrin ay ay frère ay ay frère am lañ woon mu ne maalanaa xaadim amuñu woon kenn ku ñuy liggéeyal illaa waaxida lu kenn daal lañu amoon koo xam ne moo ñu doon liggéey moo ñu doon liggéeyal waaw ab jaam la woon waaye latamaha mu daal di koy mbéj nag asgharuna ki gënoon a tuuti ci moom daal xaw ma lu mu jotee suñu jaam bi rek mu mbéj ko tël fa amarana yonent bi saa saam yëg mbir mi fa amarana mu digal ñu rasulullahi ndawal yàlla la saa salaam an na'tiqaha ne léegi nañu ko goreel xam nga fii day mel ni doon latamaha haa bi day mel ni kon jaam bi jaam bu jigéen la woon dinañ gis yeneen riwaaya yi keneen góor la woon. foofu it góor la fi mais fii jigéen lay ñëw mu ne rawaahu soloona xadis bi muslim al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullah rahmatan waasi'a mu ne wa fii riwaaya am na nu ñu soloo xadis bi dane saabi'a ixwatin lii gis naa sama bopp dajoon naa ma newoon juróom benneelu man àndoon ak samay frère yoo xam ne man la ñeel kon xadis baa ngi noonu léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce al imaamu muslim kese moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñ am al ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi jiitu woon na solo ko naka noonu mbokku taalibeem al imaam abu daawud ak seen ñaari taalibe ñoom mooy imaam muslim ak abu daawud al imaam at-tirmidhi muslim wa abul rahimahullah da ci indi ñetti version la ci daal leen tegale ci kitaabul aymaan baabu suhbatil mamaalik wa kafaarati man latama abda voilà moom fa la indee li nga xam ne mooy suñu xadiis bi nga xam ne euh, moom lañ nekk nii euh, di ko gis léegi bim ci njëkk indi parce que ñett yi da leen a rangale xoolal bu njëkk bi nag moo ci gën a gudd waaw moo ci gën a gudd moo ci gën a bari ay njàngat amaana nañ jël boobu bon soit ñu tudd yeneen yi wala rek du ko jar mu ne haddathana nettal na Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettal na sunu sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdullah ibn Numayr mu ne nettal na Abdullah ibn Numayr ibn Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah abu hisham al-hamadani al-kufi rahimahullah gane addina cent quinze génn addina cent quatre-vingt-dix-neuf rahmatullahi alayhi xaamu ne taxawal ma nit la beneen tàllale wa haddathana ibn Numayr lii nag mooy doomu Abdullah ibn Numayr mi ko Abu Bakr ibn uh, Abi Shayba jële ci moom la jële te waxoon naa la mooy sëriñu Imaam Muslim di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdirrahman al-Kufi génn addina deux cent trente-quatre rahmatullahi alayhi moo al imam Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi am nañu ne deux cent trente quatre la génnaat damay deux cent trente cinq moo gën a siiw rahmatullahi alayhi kon ibn Numayr voilà muy Muhammad ibn Abdillah bële wal lafdu la mu ne kaddu gi nag mi muy indi fii moom la ñeel kon du kaddu al imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne haddathana mu ne qaala mu ne haddathana net abi muy Abdullah ibn Numayr min gi sànq ci càllale Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah ala al-jami' qaala mu Abdullah ibn Numayr mu ne haddathana Sufyan mu nekk ñu nett mooy Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq az-Zawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullah gane àddina la 97 génn àddina la 161 rahmatullah alayhi an Salamat ibn Kuhayl mu jëlee ko ci Salama ibn Kuhayl ibn Hasin al-Hadramiyu Abu Yahya al-Kufiyu rahmatullahi alayhi gane àddina 47 génn àddina 121 rahmatullahi alayhi an Muawiya ibn Suwayd mu jëlee ci naan Muawiya ibn Suwayd du doomi saxaaba bi di Muawiya ibn Suwayd ibn Muqarrin al-Muzaniyu Abu Suwayd al-Kufi rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko xaala mu ne moom Muawiya déggal nettali bi fi mu mu ne latamtu mawlan lana Muawiya ibn Suwayd di sahaaba bi nga xam ne moom la imaamu Nawawi ne waan abi Ali Suwayd ibn Mukharrin mu ne latamtu damaa mbéj mawlan lanaa koo xam ne suñu benn booy la quoi seen ñoom ñoo ko seen benn jàmm fa hërëbtu bi ma ko mbéjee nag é après nag ma daw xam ne def naa def naa erreur de ma daal di daw summa jiitu léegi mu daw comme rek ni ko gone yi defee bu ñu defee njombe daal di dem ba jenn jamono nag ñu daal di agsiwaat ci kër gi <laughs> di yaakaar ne amaana fàtte nañ wala boog bu kilifa ga yëgee mbir ma ca tàng tàng ba mer gam doon mer bu yàggee moom mu door a ñëw fekk na mu giif nee na nag ah summa jiitu ginnaaw bi ma dawee nag ma daal di dikk xubayla zuhri juste laata ñuy julli tisbaar fa sallaytu julli jot nag mu jaar rek daal di jaar sama gannaaw bàyyi fa sallaytu xalfa ma julli sama gannaaw baay di Suwayd ibn Muqarrin ibn A'iz al-Muzani al-Madani Abu Adi voilà loolu moo tax ma naan parce boroom xam-xam yi dañ ne taal moom mi kun yaam Abu Adi ak Abu ñenn ñi ne Abu Amr bi frère euh, an-Nu'man ibn Muqarrin moo ko gën siiw frère la léegi nag moo tax ma naan est-ce que dama foogoon ne en fait riwaaya yi Abu Ali bi ah Abu laam bi lañ juum. lañ lañ lañ daal bi lañ juum def laa ñu ne ci yu Riyad yi ñu dem Abu Aliyin alors que Abu Adiyin la waaw mais bon Abu Ali bi moom gisuma fuñ ko ko dàkkantele xanaa bon bu dul daal loo xamante ne faute de frappe la wala njuumte la ci ñuy toxal mbir mi Abu Adi daal loolu xamee nañ ko ko moom te Adi ak Ali dañoo niroo mooy daal bi comme que daal yi am na xam ne koy bind daal bi ni ñu ko yëkkatee nit mën naa def atten mën na bañ a def attention jàpp ne ab laawam la mu ngi Ali mais Abu Adi euh, di ñii Abu Amr al-Muzani al-Kufi euh, génn àddina ci xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab nekk saxaaba boo xam ne bu siiw la waaye ci boroom xam-xam yi <laughs> voilà war <laughs> nañoo imaam Ibn Sa'd buñ naan saxaabiyun mashhuur loolu ak al imaam al-Haafiz kii boog Ibn Hajar al-Asqalani naan na saxaabu bu siiw la loolu mooy ci borom xam-xam yi voilà <laughs> génnee ci mbedd mi naan kuy Suwayd ibn Muqarrin moom damaa yaakaar ne di nga delluwaat ak moom te kenn du xam <laughs> en tout cas yow moom probabilité bi daje ku ko xam moom c'est très rare waaw kon nag mu ne sa kon fa sallaytu man Muawiya ma julli sama ginnaaw bàyyi xalfa abi di kon euh, euh, euh, Suwayd radiyallahu anhu fa da'ahu léegi ñu jullee ba pare mu gis ma daal di woo ka ma mbejoon suñu mawlaa ba ma mbejoon suñu jaam ba wadaan mu woo ma man summa qaala mu ne jaam bi intasil min ko mbéj comme ni mu la ko defee waaw fayul intasil waaw loolu la mooy iqtas li mu la def dalaa mbéj yawit mbéj ko faye ko li nga xam ne moom la la def te jaaduwul nee na nag faafa waaw gis makaarimul axlaaq nekkul na man société bi walla bokkuma ci boroom daraja yu kawe yi ñi nga xam ne buñ ñëwee ñoom la ñuy tàntal kon nag jikko ju rafet waruma ci am dara déedéet déedéet nañu tàntal ku la neex bul nangu mu gën la waaw <laughs> non li gënaate moom ma ne ci xol la nekk nekkul ci bàyyi ma doon diw wala ndaya ma doon diw loolu nekkul ci gënaate waaw man lam yusra bihi amalu lam man batta bihi amalu lam yusra bihi nasabu yonent ma saa saa ma ko wax képp koo xamante ne sa jëf moo la yéexe nga gàttañlu ba yóbbuwu ci jëf ju baax ak ak daraja kawe la na la leer ne sa juddu du la ko may waaw waaw kon nag mu ne ko imtasil min waaw ne ko fayul li nga xam ne moom la def waaye jaam bi faafa mu daal di koy jéggal summa qaala ginnaaw gi mu ne naa waaw mu ne summa qaala ginnaaw gi mu ne naa kunna dañoo nekkoon bani muqarrin léegi mu nettali moom Suwayd lu tax mu wax waa ji euh, doom ji ak jaamam bi woo jaam bi ne ko kay fayu mais jaam bi ne jéggale na mu ne kunna dañoo nekkoon bani muqarrin doomi muqarrin yi ala ahdi rasulillah alayhi salatu wassalam nekk ci jamonoy yonent bi alayhi salatu wassalam laysa lana illa xaadimun wahida nekkul woon amuñu woon lu dul benn ku ñuy liggéeyal benn serviteur benn jaam lañ amoon bu ñu doon liggéeyal waaye fa lotamaha ahaduna waaw kenn ci ñun daal di koy daal di koy pes daldi koy talaata daldi koy mbéj léegi fa balagha dhalika an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi loolu daal di koy jote fa qaala mu ne atiquha yeneen saa sax ba yëgee loolu ne leen léegi te fii day war nekk jeune la mooy kii la jigéen la woon leen ko acca libéré leen ko xaalu ñu ko ah laysa lahum xaadimun ghayruha de gaa yi ne na kon mais yeneen saa salam ñi amuñu benn ku leen di liggéeyal ku dul moom xaala yeneen saa salam ne leen fal yastaxdimuha fa ida staxnaw anha fal yuxallu sabilaha ne waaw après bu dee benn la benn benn lañ am nag mën nañ ko liggéeyloo ci njekk loolu lay tekki bu dee doyal nañ pare nañ ci moom amatuñ ci moom soxla ñu daal di koy bàyyi libéré ko mu dem yoo yoo yoonam mu dem yoonam voilà mu ne lii la ñu saa sala wax moo tax ma ne kii naan fayu mbéj niñ ko doon mu mbéj la voilà kon noonu la ko al imaamu muslim indee fii mooy bi gën a gudd ah voilà riwaay bi mu ci tegaat bi mu ci teg ci Abu Bakr ibn Abi Shayba la ko jëlee wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr comme mole wala Abdullah Abi Bakr bii nag kaddu yi ci Abu Bakr ibn Abi Shayba yéen mu ne ñoom ñaar ñëpp qaala haddathana ibn Idris bii nag ci keneen lañ ko jëlee euh, mooy ci ibn Idris contrairement ak fële nga xam ne euh, ñoom ci Sufyaan la ñoon ah léegi muy ibn Idris di Abdullah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad al awdi az-Zaafiri al-Kuufi Abu Muhammad gane àddina 115 génn àddina 192 rahmatullah ala an Husayn ibn Abdirrahman as-Sulami rahimahullah euh, moom léegi nag moom an Hilaal ibn Yisaaf dañuy wax Yisaaf bi Isaaf bi wax Yasaaf qaala mu ne ajila shaykhu fa latama xaadiman lahu mu ne daa am benn paa boo xam ne daal waaw am na daal lu ko benn serviteur am benn jaam def rek mu mer njëkkamti rek daal di koy mbéj fa qaala lahu Suwayd ibn Muqarrin Suwayd sahaba bi radiyallahu anhu yëg ko ne ajaza alayka illaa hurru wajha laqad ra'aytuni te moom la imaamu Nawawi di wax ne eh, eh, eh, sabi'a sab'atin min bani Muqarrin ma lana xaalibun illaa waahida latamaha asgharuna fa amarna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nu'tiqaha Suwayd daal di koy yëg moo tax am na ci riwaay bu ñuy gis lay dane gisuma gis Suwayd mer keroog ni mu mere noonu waaw waaw waaw akbar ne ko yow yow daal lottu nga bu bi ngay dóor amoo fenn fooy dóor lu dul xar kanamam gi nga xam ne moom la yàlla teral ngay dóor ah yow moom ngay dóor xar kanamam gi gis naa sama bopp ñu nekkoon set bokkoon ci waa banu juróom-ñaar ci banu Muqarrin amuñu woon ab serviteur ab jaam lu dul kenn jigéen la woon ki gën a nawe ci ñun moo ko mbécc yonent ba saa saa digal ñu ñu daal di koy libérer waaw akbar waaw akbar ci riwaay bi mu ci teg foofu nii la ko waxee boobu mu ngi jaar ci Abu Shu'ba al-Iraqi mu ne an euh, Abu Shu'ba al-Iraqi al-Kufi rahimahullah moom mu ne Abu Shu'ba alhamdulillah mu ne an na jaa mu ne an Suwayd ibn Muqarrin na jaariyatan lahu latamaha insaan daa benn jaam jigéen boo xam ne daa am ku ko mbéj tël fa qaala lahu Suwayd Suwayd nag amaa alimta te bi njëkk gis mooy doom ji la woon amaa alimta yow xanaa xamoo anna suurata muharrama mooy nit dafa xaraam nga koy dóori noonu voilà parce yàlla teral la quoi ah mooy xam nga ne saa am na ci hadis euh, euh, bu mu ne iza daraba ahadukum al-abda falyajtanibil wajh bu kenn ci ñi bay dóor am waru la ñàkk bay dóor jaamam mooy dóor yu correct quoi falyajtanib na moytanu ko al-wajh euh, xar kanamam ndax ikraman loolu teraanga la waaw te mooy li gën a tedd borom bi teddal ko mu ne ko xanaa xamoon naa na suurata muharrama fa qaala laqad ra'aytuni wa inni la saabi'u ikhwatin riwaaya bii la wa fii riwaayatin saabi'a ikhwatin voilà kon gis nañ ko mooy bii riwaay bi nan la ko waxee nañ ko jël wa haddathana Abdul Warisi ah, ibn Abdus Samadi rahimahullah Abu Ubayda al-Anbari at-Tanuri al-Basri yu génn àdduna deux cent cinquante-deux qaala rahmatullah alayhi haddathani abi muy baayam de di Abdus Samad ibn Abdul Waris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari al-Basri yu génn àdduna deux cent six am ñu ne deux cent sept rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Shu'ba mu jële ci Shu'ba di amirul mu'minin Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Warr al-Atakiyu al-Azdi al-Basriyu al-Wasitiyu génn àddina entre 82 ba 87 génn àddina 160 rahmat qaala mu ne qaala lii Muhammad ibn al-Munkadir mu ne Muhammad ibn al-Munkadir nee na ma masmuk <laughs> nee na <laughs> Shu'ba nee na Muhammad ibn al-Munkadir di ibn Abdillah Abu Abdillah al-Qurashi at-Taymi al-Madani génnaat na cent vingt am na nag ay wute yu bari am na ñu wax ba cent trente six nee na daf maa laaj man Shu'ba ne ma e eh, Masmuk yow noo tudd ma ne ko Shu'ba <laughs> fa qaala Muhammad <laughs> léegi Muhammad mu ne fa qaala Muhammad mooy moom Munkadir mu ne ma haddathani Abu Shu'ba al-Iraqi <laughs> xoolal rek mooy bi mu koy jàngal xadis da koo laaj nan nga tudd mu wax ko rek mu am sëriñam boo xam ne niroo naag moom am na lu niroo moom ci tur <laughs> mu jële ci sëriñ boo jàngal ko <laughs> mu ne ko Shu'ba laa tudd mu ne ko léegi kaay <laughs> haddathani Abu Shu'ba al-Iraqi mu ne ko Abu Shu'ba al-Iraqi al-Kufi mawla Suwayd ibn Muqarrin la woon al moom moom moo ma nettali Allahu akbar waaw léegi nag mu ne an na an an an an an Suwayd ibn Muqarrin muy saxaaba bi radiyallahu anhu anna jaariyatan lahu latamaha insaan fa qaala lahu Suwayd ama alimta anna suuratan muharrama waaw benn jaamu Suwayd daa am benn waay bu ko mbéj Suwayd na ko eh radiyallahu yow xanaa xamoo ne xar kam na mu nit dafa xaraam nga koy dóor fa qaala mu ne ko laqad ra'aytunii wa innii la saabi'u ixwatin lii ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne gis naa sama bopp man ma nekkoon septième ay mbokk yoo xamante ne nii samay mbokk samay frère yoo xamante ne ñu nekkoon ak yonent bi alayhi wa ma lana xaadimun ghayru waahid benn jaam kese lañ amoon ku ñu doon liggéeyal fa amada ahaduna latam fa latamahu kenn ñun jublu ci moom daal di koy mecc waaw nañu fee mooy ki gënanti ndawe fa amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yonent sallallahu digal ñu ne léegi hé léegi euh, <laughs> léegi léegi léegi léegi libéré libéré leen kon hadis baa ngi nii xoola al imam Abu Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'a lay wax na mooy keroog kii dafa mer su waylu dafa mer mer mer mer mer goo xamante ne nii daanaka waaye yow eh, su waylu keroog lañ ko gisee mu mer mer gu mel noonu imam Abu Dawud mu ngi ko indi awalu kitaabul adab rahimahullah babun fi haqqil mamluk mu ne a mu ne haddathana Musaddad mu jële ko ci mu ne nett Musaddad Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi wa Abul Hasan al-Basri rahimahullah génn àddina 228 rahimahullah qaala haddathana Fudayl ibn Iyad mu jëlee ci borom xam-xam bu mag bi suufi bu mag bi al-Fudayl dañu wax al-Fudayl wa Fudayl ibn Iyad ibn Mas'ud ibn Bishr at-Tamimi al-Yarbu'i al-Khurasani Abu Ali xam nga moom agresseur la woon <laughs> génn àddina 187 al-Fudayl <laughs> euh, moom bon imaam al-Hafiz ne siqatun abidun imam mais agresseur la woon ah waaw moom c'est da doon koñ nit ñi di leen di nangu seen addu kalfe ku garaaw la xam ko di ko tiit quoi waaw waaw wax wa benn bés la la doon kar ay gaay mu guddi gaay yi ne timis gi dugg na muy guddi nañ leen làqatu balaa Fudayl sawaay Euh, mu ñàng mi a le grand agresseur di ñu kar di ñu dogaale fekk moom mu ngi woon ci wet gi dégg ko quoi après jege foofu dégg koo xam ne ci ñoom mu ngay julli di naafile ci guddi gi di jàng suuratul hadiid yooyu ñëw ba alam ya'ni lilladiina aamanu an taxsha quluubuhum li dhikrillah ay yooyu xanaa doyul jotut ngir ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ñu daldi ragal seen xol yi torox ñu daal di ragal seen boroom ndax tudd gi nga xam ne mooy tudd yàlla ak alxuraan ak li mu wàcce ci ay aaya ak yooyu ah ak li mu wàcce di dëgg nee na mu ne ah kay aana ah, daa pare ci loolu la tuube daal di dem nekk ki nga xam ne moom la doon muy boroom xam-xam bu fees bi nitu yàlla ku màgg ki euh, nga xamante ne bokk na ci modèle yi nga xam ne nit ñi gën a xam ne ñi gën a marquant ñi jaar ci kaw suuf al-Fudayl ibn Iyad al-Yarbu'i rahimahullah an Husayn moo ko jëlee ci Husayn gis nañ ko sànq fi ibn Abdurrahman as-Sulami an Hilal ibn Yisaf gis nañ ko qaala rahimahullah kunna nuzulan fi daari Suwayd ibn Muqarrin wa fiina shaykhun fiihi hidda mu ne ñun Hilal ibn Yisaf dañoo masoon de def escale wàcc kër Suwayd ibn Muqarrin sahaaba bi radiyallahu anhu wa fiina nekkoon nag suñu biir shaykhun benn paa boo xam ne fiihi hidda kon da ngay gis ne xew-xew yi ñaar la am na boo xam ne doomu Suwayd ci boppam la bii nag benn paa la comme moo mbéj la. moo yàkkamte rek daal di mbéj kii seen jaam bi voilà loolu beneen la woon léegi <laughs> léegi mu nekkoon kon wa fii naa shaykhun fii xidda koo xam ne amoon na daa amoo ak tar sax xam ne daa am ñoo xam ne dañu gaaw a tàng quoi loolu la naa xidda dafa am genre tar waaw gan ñoo xamante ne dañu gaaw réactif gaaw mer wa maahu jaariyatun law amoon na benn jaam bu jigéen boo xam ne jaam moom paa boobu moom la amoon fa latama xaw ma lu ko jaam di def rek mu daal di koy mbéj xar kanam mu ne famaa ra'aytu Hilaal ibn Isaaf ne masumaa gis Suwaydan ashadda ghadaban minhu dhaalika al-yawm masumaa gis Suwayd radiyallahu anhu gina taruk merk bés boobu qaala mu ne ajaza alayka illaa hurru wajhiha ne paa bi eh, yow daal lottu nga lu dul ne xar kanamam gi daal moo moo la moom dégg nga am ngir du laqad ra'aytunaa saabi'a sab'a min waladi muqarrin waaw wa ma lana illa xaadim fa latama asgaruna wajhaha fa amarana an sallallahu alayhi wa sallam bi'atqiha mu ne mooy amoo fenn fooy doon fu doon xar bi man gën sama bopp nekkoon juróom-ñaar ci doomi sama baay yi Muqarrin benn jaam kese lañ amoon bu ñu doon liggéeyal kenn ki gën a tuuti ci ñun moo mbéj xar kanam bi yonent saa salaam digal ne léegi nag goreer leen ko waaw kon nag lii la quoi waaw kon. lii mooy hadis baa ngi noonu léegi lii lan mooy lëkkaale mag suñu bunt bi waabu na yan ta'zibil abdi leer na buntu bi wax xaraamal guñ xaraamal ngay mbugal jaam noonu ci loo xamante ne amul benn sababin shar'i wala ala lu ëpp ala qadri al adab ci euh, yat leer na mooy yeneen saa sam ba mu yëgee ne doomi muqarrin yi de am na ku ñu mbéj ab jaam bu ñu mbéj dana leen léegi gore leen waaw waaw gars yi naan ko ay benn lañ mu ne waaw léegi <laughs> bu ngeen kiiwee ngeen mu liggéey loo bu dee pare ngeen ci moom ngeen libéré ko bàyyi ko te gis nga suway di nim mere loolu tamit diñ jàngal ñun ñëpp mooy mbéj loolu dafa dafa nekk loon dañ ko aay ñin nañ ko lool nag ñun wolof yi mais ku ko xamul woon xam ko tey <laughs> ku xamul woon lool xam ko tey laa wax kene loolu daa nekk loo xam ne lu ñu aaye la waaw lu ñu aaye la parce que mooy li nga xamante ne mooy borom bi daa euh, euh, euh, teral xar kam na mu doomu aadama moo tax yeneen saa saa ab jàmm lañu mbéj jàmm mbéj lañ dóor tël ci xar kam bi mooy am mbéj lay doom yeneen saa saa ne libéré leen ko gis suway di ni mu mere doom ji doom ji nag doom ji kantaa doom ji ba mu ko dalee moo tax doon jal doom ji dal paa bi tamit ñëwul këram danee jaam bi ñëwul mu ñëw mën a ko fëgg ko mbéj fayul luy lan loolu kisaas mooy li nga def da ngaa def mu mu aywa iqtas min faylu imtasil minhu jëlal maj mim na rël yawit nekku rël waaw mu jeex ba mu xam ne bu beneen yoon <laughs> loolu du lu war way kon nag loolu nañ ci bàyyi xelaa ah, di dóor ay mbéj xil rël ah loolu daa bokk ci nga xam ne yoneen saa sam da ko aaye gis nañu hadis bi sànq im ne boo duurab jaam na moytu li nga xamante ne mooy euh, euh, xar kanam waaw moo tax te loolu waral mu ne goreel ko te ñépp xam nañ ne mooy goreelu jaam boo dóor noonu loolu du farata boroom xam-xam yépp ijmaa tëre loolu du farata waaye le fait que yonent bay saa sam jaar ci la gën a kawe mooy libéré ko ndax li mu def ngir wan ne lool du lu ndaw mooy mbugalub jaam noonu ak lu man di def boo ñëwee bay kii na nga am foo xam ne partie yoo xam ne ci yaramam amoo droit di ko ci dóor voilà léegi nag boo ko defee lii yoneen saa sam jël la gën a kawe waaw ne acca léegi euh, euh, libéré leen ko waaw waaw man nañ koo tasir nag comme lii <laughs> waaye le fait que kii ne tamit su way di ne doom ji fayul ne jaam bi fayul loolu mooy man naa yar doom ji mais euh, c'est pas que Euh, mooy li mu def rek la ko ne acca waaw <laughs> waaw fayul ni mu mën a mbeje dóor ko mbej waaw dóor ko ko moom tamit waaye nga gis tamit ni nga xam ne jikko yu rafet yi mu yoroon mu ne noo mu daal di jéggale daal di baale waaw loolu lañ doon a sànk ne waaw ah, makaarimul axlaaq fa in aqabtum fa aqibu wa in aqabtum fa aqibu bi wala in sabartum wa huwa khayrun lis-sabirin waaw suway du moom na doom ji na na na kii bi fay waaye ah jàmba daal di doxe tamit makaarimul axlaaq daal di jéggale waaw loolu mooy li nga xam ne mooy lu am solo la kon lii di wane vraiment gravité wu di jaam di dóor sa jaam yàlla nag tere yow koo xam ne du sa jaam mooy kor la comme yow moo sa doom la wala sa yoo xam ne mooy waxul ne dóor daa xaram du tout mais mooy façon yii waaw ak di jaay da kii dóor ci xar kanam ak yu mel noonu ak tamit ëpp daa au delà du raisonnable loolu moom mu ne aywa léegi yow de léegi libéral waaw waaw libéral mu jeex mu jeex tàkk bu ko defee loolu day yar waa ji waaw moom loolu dina tax mu xoolaat bu baax bu dee bëgg na alalam muy jaabam bi dina xool nan lay def ak tamit keneen tamit mu ngi noonu waaw wallahu ta'ala a'lam